afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi ashar ba'dal mi'atayn kon walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi ñu tolloon ba léegi ci chapitre ñu ngi woon ci kitaabul fadaa'il ba léegi téere ngëneeli chapitre mu doon wax ci bunt bi doon wax ci ngëneelu soccu ak li nga xam ne moo làmboog fitra mi nga xam ne noonu naka jëkk la borom bi tabaraka wa taala daal di woon teg yonentam yi alayhim asalatu wasalam mu hygiène corporelle boo xam ne euh, noonu lañ meloon ginnaaw bi nga xamante ne euh, ci la seen biir leer <clears throat> daal di set euh, biti bi mel ni moom ci ñu ngi woon nag ci ñetti xadiis yi nga xam ne ñoo mujjoon te ci lañu doon gis li jëm ci wàllu xisaalul fitra yi tàmbale woon ko xadis mille mu doon xadis deux cent trois mu ne woon wa abi hurayrata mu ngi jële ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne na al fitratu xams mu ne fitra yonente bi alai la aw wala boo xamsun juróom min al fitra dañoo bokk ci fitra bi di njëkk mu ne alxitaanu mooy xarafal wal istihdaadu mooy wat karaw naq wa taqlimul azfar ak lelli ay wex muy ñetteel bi ñeenteel bi wa natful ibat muy buddi karawu poqataan wa qassu sharibi ak wàññi ay naanu muy ay moustache walla wat selon ku nekk comme niñ ko gise woon euh, ni mu ko jàppe mu ne muttafaqun alayhi xadis boobu al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo al imaam mu ne woon al istihdaadu xalqul aana wa huwa xalqu sha'ri alladhi hawla al farj mu ne woon istihdaad boobu nga dégg kàddu googu ci xadiis bi mooy wat karaw nag mooy euh, wat gi nga xam ne moom ngay wat karaw gi nga xam ne moo wër pëy bi mu tegoon ci xadiis bi ci tegu woon mooy xadiis 1204 mu ne woon wa an Aishata radiyallahu anha mu ne woon mu ngi jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena ashrun fukk gi min al fitra fukk yi ci fitra ci ni nga xam ne noonu la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam meloon ci seen apparence borom bi daal di woon tëgg leen ci ñu mel noonu te yónni leen ngir ñu roy leen nañu meloon waxoon nañ la ne xeet wu nekk boo ñëwee yawmal qiyaam li yàllay xool ci yow mooy est-ce que niru nga ak yonent ba la yónni woon ci biir ak ci biti waaw ku gën a niru yonent bañ la yónni woon yow yaa gën a texe ca saw xeet kon nag mu ne ashrun fukk ngi minal fitra dañoo bokkuñ fitra bi ñu njëkk mu a xasu shaari bi mooy wàññi ay naanu wala wat ay naanu ñaareel wa i'fa'ul lihya mooy bàyyi sa sikkim mu daal di sëq wasiwaaki al imaam mu ne eh, eh, ca suuf mu ne wa i'faa'u lihya ma'naahu laa yaqussu minhaa shay'a al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne kàddu goog nga dégg i'faa'u lihya mooy mooy nga bàyyi ko bu ci dagg dara bu ci jël dara kon i'faa'u lihya ñetteel wasiwaaku ak soccu ñeenteel mu ne wastinshaaqul maa mooy serax ndeku juróomeel wa qassul azfaar mooy lelli ay wex juróom benneel wa ghaslul barajim al barajim imaam ne al barajim bil ba'il muwahhada wal jim wa hiya uqadul asabi' mooy boo tàllalee sa loxo booy lem booy bu baaraam yi di lemu foofu ñuy diggante yooyu nga xam ne mooy articulation yi fa muy lemoo foofu mu ne raxas diggante yooyu mu ne bi juróom-ñaareel wa natful ibit mooy buddi karawu poqataan juróom-ñetteel wa halqul aanawat li nga xam ne mooy karaw naq moom la doon wax fële al istihdaad ci xadiis sayna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu juróom-ñeenteel bi mu ne wantiqaasul ma mooy di utiliser di jëfandikoo ndox moo xam ne euh, ci sa jaamu yàlla yi nga bañ a pasar pasaree ndox voilà nekk koo xamante ne nii dangay ngay néewal ndox mi ngay utiliser booy jaamu yàlla nga bañ a def loo xamante ne nii euh, mooy da ngay nekk ci euh, ak yàq nag voilà mooy li nga xam ne waxuñ la nga utiliser lu tuuti loo xam ne du la mat du la doy waaye utiliser lu la doy waaye sauf que mu ne qaala rawi mu ne ci solo xadiis bi de nee na wana saytul ashira ah man de fukkeel bi yeneen saa salaam wax fii man de fàtte naa ko illa an takuna ah, amaana mu nekk li nga xamante ne mooy gallax de ko mu ne qaala waki' mu ne al imam waki' alayhi nee na wa huwa ahadu ruwaatihi mu ne bokk na ci ñenn ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bi mu ne intiqaasul ma moom leneen la ko tekkee mu ne intiqaasul ma kàddu googu ci eh, eh, xadiis bi yaani al istinjaa mooy boo demee toilette li nga xam ne moom ngay seetloo moom noonu la ko tekkee mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko muslim al imaamu abul xuseyn muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhi léegi nag mu tegoon ci xadiis bu mujj bi mu noon xadis mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni umara mu ngi jële ci saydina i abdallah ibni umara radiyallahu anhuma an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal mu ne nee na ahfu shawarib wa a'fu liha mu ne ahfu shawarib mooy eh, wàññi leen naanu yi loolu waxoon nañ la mooy wax waa jumhur ñoom ñoo ko tekkee wàññi kanta xanafiya yi ñu ne mukk wàññi fan mooy mooy watal wat naanu yi la moustache yi dañoo wax nga wat ko te lool gisu taxawoon nañ ci euh, ak fi ñoom fi ñu ko tegoon ak zujju shawarib yooyu yëpp tax ñu ne te loolu wàllu nga dañ ne ah loolu nag mooy mooy loolu wat lay tekki ah gi nag ñeene gi dayo la rek ci ni koy wàññee waaye waxoon nañ loolu wallahu taala alam mu ne wa aaful liha te ngeen bàyyi seen sikki karaw sikki yi mu daal di sëq mu ne lii muttafaqun alayhi al imaam al buxaari naka noonu al imaamu muslim abul xusayn bokk nañ ko solo léegi kon ginnaaw euh, lii boo ñu fàttale ko ñu ngi doon jël benn ci fitra yi nga xam ne moom lañ lim ak yim lim keneen nga xam ne al imaamu al xaafis ibn xajar rahimahullah moo ne man bi ma toppee mbir yi xadiis yi nga xam ne dañoo ñëw rek naan fitra nangam la am yu ñu lim bi ma ko dajalee quinze lañu waxoon na nag am na yeneen yoo xamante ne nii yor nañu maanaa fitra mais waxu comme que jëfandikoowul foofu yeneen saa sa euh, kàddu fitra moo tax boolewu leen fii mais am na yu ñu tuddoon waxoon nañ ko bii weesu ak tamit ba ñuy def taxrij ba mooy comme at ta'atturu mooy di di di di di di at at-tayyib di di di parfum wu ak tamit di utiliser lu tool ak li nga xamante ne yooyu ak yeneen mais yooyu sunanu ak nikah ak ak ak mais yooyu noonu ñëwewul ci baatu alfitra moo tax léegi nag ñu ngi doon topp quinze yooyu jëloon nañ bu njëkk bi nga xamante ne yu gisoon nañ ginnaaw alxitaanu muy xarafal bi ci tegu woon di al istihdaadu gisoon nañ ko tamit muy wat karaw naq àtte yi ci nekk taqlimul azfar lelli ay weyit gisoon nañu ko natful iditi gisoon nañ euh, buddi karaw poqataan qasu shaari bi wàññi ay naanu gisoon nañ ko muy ay mustaas te loolu moo jeexal xadiisu sayna ib Abu Hurayra radiyallahu anhu léegi nag yeneen yi ci teg woon ñëwoon ci yeneeni xadiis ak xadiis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mooy al wudu njàpp loolu it gisoon nañ ko muy juróom benneel bi juróom ñaareel daal istinshaqu muy sarax ndeku gisoon nañ ko bi ñuy gis al lañ ko gisaale woon juróom ñetteel daal istinsaaru di fiiru gisoon nañ ko bi ñuy gis boobu moom ñoom lañ dajale woon ci suñu jotaay bii ñu génn nag ñu ngi jeexale woon li nga xam ne mooy juróom-ñeenteel bi daal istinjaa muy li nga xamante ne mooy nit ki bu demee ca wanag wa ni muy def ngir tànc wala daal di seetlu loolu mooy neuf yi neuvième bi ci la ñëwoon tey nag ñu waroon a continuer al imaam al xaatim la xajar rahimahullah lim doon lim bañ doon noter au début mooy ginnaaw li dixième bi moo doon assiwaaku mooy soccu léegi soccu bi ñuy jeexal yées ñu ngi naan wax est-ce que gis nañ ko mooy gis nañ ko xon daala du sikki sàkka imaamu Nawawi rahimahullah ci téere bi moom la tàmbale buntu bii ñu nekk baabu fadlu siwaaki wa xisaalil fitra gis nañ xadiis yi nga xam ne moom la indi ci wàllu soccu tàmbalee ko xadiis na Abu Hurayra lawla an ashuqqa ala ummati ba ni nga xamante ne noonu la koy jeexaleeg xadiisu sayyidatu Aisha bi nga xam ne moom la wax radiyallahu anha ak siwaaku mu ne na saa saam neen ak siwaaku matharatun lil fam mardatun lir rabb mu ne soccu de daa nekk loo xam ne day sellal di setal nañ waaye di may aji def ko gërëmul boroomam di bijji gërëmu borom bi tabaaraka wa loolu noonu gisoon nañ lépp masala wu doon wër wërloo ci wàllu soccu walillahi alhamdu wal minna moo tax dixième bi moom waxoon nañ ko ba pare kon ñu jàll ci beneen beneen bi wax mu ne ghuslul jumaa waaw muy sangu li nga xam ne mooy bésub àjjuma loolu daa bokkoon ci li nga xamante ne nii ci am na yu ko tudd ne loolu ci la léegi nag laaj bi mooy waa ghuslul jumaa moom nu mu fay deme ñu ne la loolu it gisoon nañ ko <laughs> loolu gisoon nañ ko baabu fadli yawmil jumu'ati wa wujubiha wal ightisalu laha wa tatyib wa tatyib wa tatyib wa tatayyub wa tabkir ilayha wa du'a yawmil jumu'a was salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fihi bay fiihi bayaanu saa'ati al-ijaaba wa istihbaabu iksaari zikrillahi ta'aala foofu lañ ko gisoon chapitre yooyu foofu lañ ko gisoon kon jarul ñu fi ñëwaat mooy mille cent hadith mille cent quarante sept yi ba ni nga xamante ne nii ci la jeexe woon hadith mille cent cinquante huit yooyu yépp foofu boo fa delloo gisoon nañ lii moo tax boobu euh, euh, euh, sangu bésu àjjuma léegi comme que yonent bay saat salaam dafa ne sangu bés boobee daa nekk loo xamante ne waajibun ala kulli muhtalim waa léegi wala ak digle bu ko man tasala yawmul jumaa ak yooyu nga xamante ne nii moom lañ gisoon léegi mooy ban jamono lañ ko war a ma def hmm? gisoon nañ <laughs> wuute boobu nga xam ne waa jumhur li ñu wax ak li li li zahiri yi wax voilà imam na xas ma ne waaye ma ne affaire bi daal leen la heure bu la neex ñëw na nekk ci bis bi rek ndax yoneen saa salaam dane ghuslu yawmil jumaa sangaayu bésu àjjuma comme nag bis bi la wax waaye ma ne boo sangoo après après bañ julli jee ba pare sax baax na waaye xam nga ne loolu dëgërul woon parce que boo gisee li taxoon ñoom Sayyidatu Aïsha yeneen xadiis yi ñu gisoon doon wax li taxoon yonent bay saa saam digle woon tàngaay gi moo doon nit ñi bu ñu liggéey woon ak tamit foofu ni mu doon tànge ni ñu doon ñaqe bu ñu ñëwee ci jàkka ji euh, ku nekk ak liggéey ak loolu xet gi doon jóg yonent saa saam ne bu ngeen utaloon di sangu mu digal leen ñuy sangu loolu kon manoo ne bon euh, bu ma sangoo avant timis bi su àjjuma baax na man dugg naa ci mbir mi loolu gisoon nañ ko que ne zahiri yi moom wax dëgg yàlla loolu <laughs> mooy daal naa topp rek ci kaddu kaddu gi lim wax rek te waxoon nañ la yeneen xadiis yi ñoo ko leeral nañ ko ne loolu la quoi que ne du loolu wallahu taala kon loolu onzième bi kon jàll na siwaat kon gisoon nañ ko socc ghuslul jumaati gisoon nañ ko léegi nag douzième bi mooy leen i'fa'ul liha mooy bàyyi sikkim mu daal di sëq loolu est gisoon nañ ko loolu moom gisuñu ko woon fenn léegi nag kon ci loolu la ñuy ñëw léegi premièrement mooy euh, fii daa am lu ama lu am i'fa'u loolu taxawoon nañ ci ni nga xamante ne nii euh, bi ñuy def li nga xamante ne mooy chara euh, boobu mooy moom mooy taxrij bi waxoon nañ la ñëw na ci ahfu shawaari wa a'fu liha ñëw na tamit ci kàddu na tamit ci li nga xamante ne nii a'fu ak awfu boole leen mooy awfu am na mooy bàyyil mu bari ah a'fu loolu ñëw na yooyu yëpp ay mbir la ak ak li nga xamante ne yeneeni kàdd yoo xam ne gisoon nañ ko euh, comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ci taxrij bi moo tax euh, ak arji u ñëw na tamit ci arji u aful shawarib waffirul li xaatamit ñëw na yooyu yëpp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi mu des parce que fii nag lu am am solo mooy mais lan mooy sikkim d'abord parce que euh, bu dee ne comme niñ gisoon rek mooy euh, bi ñuy wax affaire naanu muy moustache fan la moustache commencé fu mu yem loolu mbir la moo xam ne bés boo jàppee ne amul solo mooy après nag fu wutee est li li ci topp jóge ci moustache bi di wàcc jëm ci sikkin bi loolu dañ koo war a wataale wala bu dee ñu jàpp ne dañuy wat moustache wala dañ koo war a wàññiwaale wala boog dañ koy bàyyi noonu loolu ça dépend ki jàpp ne côté loolu noonu daa bokk ci sikkim day jàpp ne loolu kenn du ko def dara noonu lañ koy bàyyi parce que yoneen saa sam dane euh, euh, euh, waqtiru li nga xam ne mooy al-liha voilà kon ak loolu kon nag ñu ne ah loolu kon loolu benn affaire la mu des beneen kon loolu lu am am solo la quoi moo tax chara mooy xam étymologiquement ku nekk lan la wax lan la tekkee lan mooy al-lihya lan mooy al-liha waaw parce que a'fu al-liha dañ koy bàyyi ku ne sawaari bi nag bu ne moo tax côté boobu waxoon nañ la ñenn ñi dañu ne loolu di jóge ci naanu yi moustache yi di wàcc jëm ci sikkim bi am nañu ko boole ci moustache yi bu boobaa dañ koy wàññi ci ñu ne dañuy wàññi moustache bu ab bu ñu ne dañ koy wat dañ koy wat bu dee ñi nga xam ne dañ ne bokku ci noonu dañ koy bàyyi ci sikkim bi la bokk noonu lañ koy bàyyi léegi nag mu def kon léegi nan la ñuy lan mooy al liha sikkim mooy lan lan lañ lan lañ koy définir al imaam al haafid ibn Hajar mu ne al lihaa bi kasri laam mu ne lihaa laam bi da koy maas ci suuf waxu ki ya dammuhaa waaye nettali nañ ne al luhaa mu ne waaye wal kasru afsah waaye nag lihaa lool moo gën a fasaa moo gën a ànd ak euh, làkk bi moo gën a euh, fasaa mooy bi gën a euh, leer ci làkk arab léegi mu ne jam'u lihya bi kasrin bil kasri faqat boobu moom lihya kese la ñuy wax ma noo lahya lihya mu ne wa huwa ismun wa huwa ismun lima nabata ala al xaddayni wal mu ne mooy tur la li nga xam ne mooy sax ci kaw lex yi ñaari lex yi ak li nga xam ne mooy liñ naan sikkim waaw même bu dul xam nga karaw gi dañuy woowe bërëb boobu bi muy sax sikkim karaw gi ci boppam ñu moo tax nga am karawu sikkim léeg-léeg waaye bu ñëwee sikkim kese wala du lihya topp jubluwuñ ci borom bu arabe yi ne du lihya kii borom uh, sikkim la tekkiwul benn liir boo gis comme nit ñëpp ku nekk am sikkim non mooy daa am karaw bu bu sëqala la bëgg a wax ci sikkim kon mu ne mooy kon di uh, liy sax ci lex bi ak liy sax ci menton bi li ñu naan sikkim mu ne léegi uh, loolu la al imaam al xaafis wax borom al lisaan rahimahullah mu ne al lihya ismun yajma'u ma nabata ala al xaddayni wa dhaqna mu ne mooy tur la boo xam ne day tekki li sax ci lex yi ak li nga xam ne mooy manton bi liñ naan sikkim bi boroom al-Misbah ne al-lihya mooy ash-sha'ru an-nazilu ala az-zaqn mooy tu euh, karaw gi nga xam ne day wàcc ci menton bi mooy ci sikkim bi sax foofu di wàcc wal jam'u lihan mithlu sidratin wa sidar wa tudammu laam aydan comme niñ waxoon xilya wa xulan léegi kon boo seetloo borom al-Misbah lu wax ash-sha'ru an-nazilu karaw gi nga xam ne mooy wàcc ci zaqan bi mooy ci menton bi ci sikkim bi léegi nag nga gis ñaar ñële imaam al-Hafiz Hajar ak borom al-Misbah ñoom dañ leen ci lex yi ak ci menton bi waaye an-nazilu karaw gi wàcc di ñëw ci foofale nit man na ne non non non euh, kii al misbah li mu wax euh, génnewu ci lexi ah, parce que karaw guy wàcc googu ñu ne la moo euh, en tout cas tuddul déggoo tudd ay lex comme ñu ah, moo tax loolu nag moo indi wax parce que boo seetloo waa jumhurul ulama min al xanafiyati wa shafi'iyati wal xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne sikki mooy li li wax li imaam alxaafis moo tax tekkee ko noonu ko noonu loolu la ku mel ni ñoom al imaam al al al nawawiyu rahmatullah alayhi al minhaj loolu lay wax léegi mooy que ne nga xam ne daa ci lex yi ak menton ak sikkim bi euh, sauf que Maliki yi rahmatullah surtout en tout cas ñu bari ci ñoom te lu siiwee ci ñoom dañu ne non sikkim lex bi bokku ci voilà mooy li nga xamante ne nii mooy sax ci manton bi léegi de ce ci kaw wax jooju nag ñoom dañoo jàpp ne kon bu boobaa bu dee nit ci lex bi daa am lu ci sax wat ko daraa ci new parce que bu boobaa loolu bokkul ci sikkim li ñu la tere mooy yow li sax ci sa sikkim bi ak daqan menton bi loolu lañ tere foofu la wax ji ñëwee même bu dee ne boo seetloo à vrai euh, li gën dëgër mooy wax waajur parce que euh, yonent bi alayhi salaam euh, euh, noonu la meloon mooy lex yi ci lex bi daa amoon karaw ñaari lex yi ba pare wàcc ci sikkim bi te tamit bu muy tere naan bu leen jël seen kii yi ci seen bu leen dagg seen sikkim bi bàyyi leen ko mu sëkk mooy loolu en tout cas li nga xam ne mooy saxaaba yi ak boroom xam-xam yu njëkk yi li nga xam ne noonu lañ doon jàpp mbir yi mooy côté yooyu sax dañ ko ci doon boole. même bu dee ne waa ci langue mën nañu ne parce que Maliki rahmatullah alayhi le fait que euh, ñi surtout ñu bari ñuy wax ci ñoom loolu que ne bon affaire bi lenn la ko wax mooy sikki moo waaye az-Zaqmi mooy karaw buy sax ci loolu te moom la boroom al al al misbah doon wax al-sha'ru an-nazilu ala al-zaqm waaye insha allah lële moo gin a dëgër mais tamit euh, du masala boo xam ne euh, da ngay gis ni boo xam ne moom daa jàpp li ñuy wax nga ne leen nga ne ko yow lu tax mooy lakk bi tamit da koo nangu même bu dee ne loolu ginu la dëgër insha en tout cas selon ñun li ñu gis loolu ginu la dëgër wax waa jumhur mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala aalam kon nag léegi nag mu des ginnaaw bi ñu gisee léegi euh, li mu wax euh, ne euh, moom yonent bi alayhi salaatu salaam ne wa a'fu liha ak wafiru loolu lépp mooy ab tarku mooy bàyyi leen ko noonu mooy bàyyi leen ko mu daal bi sëq loolu la waaw mooy bàyyi leen ko mu bari bu leen ko moo tax imaamu yi ne loolu mooy bu ci laal dara waaw mu ne loolu nga dégg lool nag mooy li muy tekki mooy bu ci laal dara waaw eh, kon ginnaaw bi ñu gisee côté bi mu des nag lan lan mooy àtteey bi nga xamante ne nii mooy ku ñëw ne man léegi euh, bon euh, mooy bàyyi sikki mu sëq ak wax ko lan moo ci ne ah al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne euh, xadiis yi daal li ñu wane leen la mooy yonent bàyyi saa saa li wax maanaawam li mu wax lépp mooy bàyyi leen ko ala xaaliha ni nga xam ne noonee la mel loolu mu ne loolu mooy li feeñ ci xadiis yi ni nga xamante ne noonu la ko kàddu xadiis yi di tegtale mu ne wa huwa alladhi qaalahu jamaatun min asba wa ghayrihim min al-ulama mu ne loolu la euh, ñu bari ci suñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mbooloo daal di wax ak ñeneen ci boroom xam yi mu ne wa qaala al-qaadi Iyaad mu ne kanta al-imaam al-qaadi Iyaad rahimahullah ibn Musa al-Maliki rahmatullah alayhi euh, dëkkoon fii ci euh, bu am solo bopp ci saxiixu imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moom euh, mu ne moom yukrahu dañuy sib xalquha atte mooy dañ koo sib wa qassuha ak wa tahdhifuha mooy tahdid bi mooy euh, ak façon wàññi la wàññi benn côté bàyyi beneen côté wala wàññi jël yi ay côté di di di ba ni nga xam ne mooy wàññi wàññi wàññi ba ñuy tolloo wala nekk loo xam ne dañuy yemoo mu ne wantaa wa amal axdu min tuuliha kanta bu guddee gudd yenn gudd yi nga nga nga nga téyeku ngir wàññi ko dagg ko wa arduha ak tamit yenn mooy mooy mooy côté yi côté yi bu dee ci kaw mooy ci lex yi noonu lañ lay wax ak tamit même bu dee daa sëq noonu yenn euh, gudd am na guddaay day am longueur am largeur longueur bi bu dee gudd na yenn gudd yi mu ne loolu am na ñoo xam ne loolu nag dañu ne euh, euh, loolu côté boobu ak tamit yeneen côté yi loolu mu ne fa xasan loolu bu dee daa ñëw di dépasser loolu dara newu ci lu rafet la mu ne waaye wa tukrahu dañ koy sit nag ashuhra mooy koo xamante ne nii fii ta'zimiha di màggal sikkim parce que xam na ne fii moom ñi fi yor sikkim dañu leen di màggal moom mu koy nga màggal ngir loolee waaw mu ne loolu kama tukrahu comme ni ñu sudee fii qasiha ci ñu koy dagg wa sajjiha ak di ko euh, di ko wàññi ak di ko euh, wax complètement léegi nag euh, loolu la al imam al al al qadi Iyad wax rahmatullah alayhi ki nga xamante ne nii mooy Euh, euh, al imaam Ibn Daqiq al-Iid rahimahullah moom imaam at-Tabari d'abord imaam at-Tabari da ne mu ne dhahaba qawmun ilaa zaahiri al-hadiis fa karihuu tanaawula shay'in min al-lihya min tuulihaa wa min 'ardihaa mu ne am na ay ñoo xamante ne ñii dañu ci boroom xam-xam yi lay wax qawmun du ay façon gaa yi taxaw fee di wax non ñoo xamante ne nii nee nañu. mooy non dañoo xaraamal lool ah, ah li gaa yu bari di wax naan Shafi'i yi dañ ne dañ koo sib Shafi'i yi euh, seen wax xam nga waxu boroom xam-xam yi dafa jar a jàpp dafa jar a xam parce que nekkuñu woon en général tout le temps ñu naan lii dafa xaraam dafa xaraam léeg-léeg ñu ne man lii dama koo sib ndeke xaraam lañ ci jublu parce que quand même bu doon ne loolu dara new ci ci ñoom mais ku ko dagg waruñ laa fayloo diya te ñoom dañ ne ku ko dagg dañ lay fayloo diya ku rey nit ku dagg ñu ne la aywa kaay yàpp <laughs> xam na loolu kooku parce que bu bu bu doon ne lu ñu si kese la fa la toll mais nan lañuy ñuy fayloo waa ji ku mel ni ku rey nit ah loolu loolu moo tax it nañ ci bàyyi xel voilà léegi kon al imaam euh, at-Tabari rahimahullah mu ne am na ñenn ñoo xam ne dañu deme ni xadis bi wax yeneen saa sam dana ngeen bàyyi ko mu sëq ñu ne kon loolu dañoo sit ñoom nit ki di ci laal dara moo xam gudd na wala ci wet yi day dépasser ci wet yi wala gaa gudd bu baax lépp ci mu ne wa qaala qawmun am ñeneen nag ñoo xam ne dañ ne ida zaada ala al qabdati yu'khadhu zaid bu dee ne nit ki daal sikkim bi bu guddee bu ko jàppee mooy bu ko ñëbee jàpp ci sikkim bi la nga xam ne moo def ci suuf loolu mën na koo dagg waaw loolu moom mën na koo dagg après mu indi li nga xam ne mooy li Seydina Ibn Umar la defoon am na nag ñeneen ñoo xam ne dañ ne noonoo euh, euh, lool ci aj la ak umra parce que ci la ko defe woon waaye imaam al-Hafiz Ibn mu ngi naan ah hadith li muy wane mooy du foofu kese la ko doon def de en plus que euh, euh, euh, Seydina Ibn Umar non li nettali nañ ci Seydina Umar radiyallahu anhu que moom defoon na ko benn waay wàññil woon na benn waay boo xam ne si tim dafa guddoon lool mu wàññi te Seydina Abu Hurayra imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne nañ ci yoonam mu ne am na annahu fa'alahu moom def na ko waaw. te tamit mu ne al imaam Abu Dawud rahimahullah daal dinay solo jël ci Seydina Jaabir ci sanad boo xam ne bu xasan la mu ne kunna nekkoon nañ ñun doon bàyyi doon dagg boo ah, as-sibaal ila illa fi hajj aw umra mu ne doon nañ dagg li nga xam ne as-sibaal léegi imaam an-Nu'fi as-sibaal al imaam al-Hafiz mu ne Nu'fi mooy natrukuhu waafiran dañ ko doon bàyyi mu ne as-sibaal boobu nag mu ne wa hiya ma taala min sha'r mooy li nga xam ne dafa gudd jàll continuer ci karaw euh, li nga xam ne mooy euh, sikkim mu ne kon fa ashara jabirun ila annahum yaqussuuna minha fi nusuk que Seydina Jaabir radiyallahu anhu daal di melale daal di jundu ne ñoom dañ ko doon wàññi minha fi nusuki bu doon dañoo newoon ci aj wala umra léegi nag ah mu am beneen affaire euh, moo tax ñenn ñi ne mooy en général boroom xam-xam yi comme li imaamul euh, euh, Ibn Hazm wax ci maratibul ijmaa dane borom xam-xam yi dëppoo nañu ko li nga xam ne mooy xalqul lihyati xaraam waaw que ne wax si ci moom dafa xaraam waaw loolu ñoom ñépp ci dëppoo te loolu mu wax noonu moom imaam Ibn Hazm loolu mooy dëgg doo gis kenn ku naan la noo loolu dara newu ci. non non non loolu dara ne wuñ en ñenn ñi li ñuy kalangaatu mooy waxu ñu naan comme Shafi'i yi rahmatullah naan dañ koo si façon imaamu Maalik ji moom moom dañoo taraloon ci lool xam nga keroog ñuy gis euh, bi ñuy gis xasu euh, shaari bi euh, wàññi naanu imaamu Maalik rahimahullah dane képp koo xam ne sa naanu da nga sa mooy fay moustache da nga koo da koo wat dañ laa war a duma <laughs> te pourtant imaam Maalik loolu muy wax noonu loolu mu doon bañ mais Hanafiya yi loolu lañ jàpp ne loolu lañ war a def te am nañu saxaaba yoo xam ne ñoom noo koñ doon def mais sauf que waxoon naa la nettal yi ñu jële ci saxaaba yi dafa nekk muxtamala loo xam ne man na yenu ne bon dañ ko doon wax man na yenu ne dañ ko doon wàññi waaw ba ba ba ba mu naan innama hiya bid'atun hadathat fi an <laughs> mu ne ay naanu moom ay mustaad loolu bid'a la goo xam ne feeñ na ci nit ñi gis naa ko ku ko def nag dañ laa war a duma te pourtant loolu waa Kuufa ñoom jàpp nañ ne loolu lañ war a def te loolu am na à vrai ay sahaaba yu ko doon def te xadiis yo neen saa sa zut ju shawarib loolu day tekki loolu léegi yow lan ngay xalaat kon ci sikkim lan ngay xalaat kon ku ne moom noonu day xuus li nga xam ne mooy sikkim bi te liy wane ne loolu dafa xaraam mooy li yonent bari saa saa wax liñ ci teg liñ ci kii liñ ci teg teg dane xaaliful mushrikiin beneen bi xaaliful majuus ba pare door a wax xadis bi nga xam ne moom lañ nekk nii mu ne moom yonent bi alayhi salaam ne nag euh, euh, euh, daar di wax xadis bi nga xam ne moom lañ mooy bu Sayyidina ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma après mu ci la ko door a waxe ne ndax lool bi ñuy gis da gis nañ ko ahfu shawaari wa ahfu liha xaaliful mushrikiin beneen bi xaaliful majuus ñooy mooy mooy majuus yi dañ cee siiwoon mais mushrikuuna yi bari woon na tamit ñu ko doon waaw même bu dee imaam al-Hafiz Ibn Hajar dane boo euh, mushrikuuna yi mu wax fële na ngeen wuteeg ñoom ñooñ majusi la ci jublu mais ñàkkul ne tamit mushrikuuna ay jamono ya jooju ñeneen ñu bari ci ñoom dañ ko doon def yoneen saa xam ne wuutelee nag ñoom waaw def dañ doon sëqal surtout mbokk Kisra yi waaw waxoon naa la ñoom ñu gën a niru ci jamono yi mooy les communistes ñi gën a niru Kisra mooy les communistes ak les apprentis communistes waaw mbokki li nit yi ak tamit ba léegi suñu réew ñi nga xam dañuy jàpp naan Castro wala yu mel noonu mooy dañuy wax seen sikki mi bàyyi ay ay naanu yoo xam ne moustache yoo xam ne am na sax benn fu ma mësoon a gis xaw ma dañoo am benn salon boo xam ne at mu nekk fu ñuy xoole ban moustache moo gën kii wal iyaadu billah loolu lépp bi ak ñàkkum xel ak bopp ak ñàkk tegu ci yoon wu jaar yoon nga xam ne nit ki day nekk koo xam ne salte gi ci nekk booy booy naan yenn yi mu ciy tax ak yooyu wal iyaazu billah léegi euh, euh, le euh, cheikh bi waxoon ne sëriñ la radiyallahu anhu am na koo xam ne moom mu na sax ngëneel gu nekk ci moustache mooy booy naan soow bu takk mu nga ne ko nga ma nay xoolal nga fi salte yooyu sa loolu xawaata loolu ne yi ne loolu am njariñ la dina ñëw après bu bu bu ñu paree ci lii insha allah li ak cheikh al éthiopie rahimahullah gis naa mu wax ci lu am solo ci façon yi nga xam ne eh, ngir façon wax yi nga xam ne moom lay woowe wax yu shaytaane yi yu mu jox nit ñi waaw ngir ñu bëgg ne waaye yow noo garaawul noo wat kim dara new ci voilà mooy façon wax yi ñuy wax ak ni nga xam ne noonu la koy dajjee insha allah bu ñu faxee <laughs> ci lii nii kon mooy al imam Ibn Hazm nañu ma ne wat sikkim dafa xaram loolu ci loolu boroom xam-xam yi ci téereem boobu maratibul ijma te gisoon nañ keroog li mu doon wax ci al-Muhalla voilà rabi rahimahullah kon loolu léegi nag fenn la ñu wute mooy est-ce que euh, euh, nañ ko wàññi wala déet Sayyidna Ibn Umar radiyallahu anhu gis nañ ne bu ma soona aji wala mu umra da doon jàpp bu day wat karaw gi bopp bi ba mu set wet kantaa sikkim bi mu jàpp li nga xamante ne def ñëpp ko li nga xam ne moo dépassé mu daal di koy dagg léegi nag. Euh, loolu euh, euh, moo tax boroom xam-xam yooyu ne loolu mën naa nekk am ñoo xam dañ ne noonu loolu lépp waru la nekk même bu dee am na xadis bu ñuy teg taloo quand même bu ñuy tudd mais xadis boobu def na dëgër bon imaam al Buxaari da ko da ko da ko da ko doyadal voilà mooy xadis Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi mu ne yeneen bay saa saam ka mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As anhuma la wax ni ci moom lañ ko jële kaana ya'khudhu min lihyatihi Euh, min ardihi wa tuuli mu ne yeneen saa salaam bu sikkoom guddoon yenn guddi da ko doon wàññi ak tamit bu doon daa côté mooy yaatuwaay bi bu yaatoon yenn wàññ yaatu yi da ko doon wàññi loolu nag imaam at-Tirmidhi moo ko soloo bi mu ko soloowee mu ne sëriñam bi al-Bukhari kat nee riwaaya kii soloo li Umar ibn Harun bi imaamul Bukhari ne laa a'lamu lahu hadithan munkaran illa hada man xamaluma ko hadith bu tumuranke boo xam ne xamuñu ko lu dul bii